waaw kon loolu lu mën a nekk la jabar daa am waaw mais moom la yàqal sa dund dara lañ la mënal gaa yi lay tëkkoog ah yow di nga xam nga ne ko hé kan mooy xam <laughs> yow maag yow dinañ xool kan moo ciy xam waaw waaw te tëddee nga lawal <laughs> waaw njabarkat yi du ñu menacer ku dul des faibles d'esprit nga koy gëm ak ki nga xam ne tawxiidam dafa des waaw waaw ñoom bal ñoom ñoo nekk ci danger waaw ñoom ñoom ñoo nekk ci danger ñoom ñi nga xam ne li ñu nekk ak kéefër la waaw ak kéefër la moo tax boroom xam-xam yi ci ëpp ah loolu dinañ ci ñëw après mooy ñoom ñi li ñu nekk ak njabar mooy ak kéefër ba pare yow ñu lay menacer yow mi nekk ci di wéetal sa borom wax leen da Seydina Ibrahim alayhi salaam waxoon gaaya wa kayfa axaafu maa ashraktum wala taxaafuuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultaana fa ayyul fariqayni ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamuun te suuratul an'aam mu ne leen nee yéen gaay di ko menacer ba Ibrahim suñu yàlla yi waaw laa <laughs> gis nga mu ne may yéen wa kayfa axaafu ma ashraktum man nan laa li nga xam ne moom ngeen di bokkaale ak yàlla <laughs> yéen ngeen nekk vraiment génn raay bi leen yàlla teg siraatal mustaqim nekk ci ca biti ca biti raay ba waaw dëkk ci mooy seen borom di ko bokkaale léegi man mi nekk ci kaw raay bi yéen ñi nekk ci suuf di ma të di ma menacé te yéen wala taxaafuuna yéen ragalu ngeen annakum kana yéen ashraktum yéen a ngi bokkaale billahi ci yàlla maa loo xam ne lam yunazzil bihi sultaana aleykum sultaana borom bee leen jox ndigal moo leen jox benn preuve buy wane ne da ngeen koo war a bokkaale ci raay bii la leen teg ngeen wàcc ko dégg fële ca biti di ma menacé man mi nekk ci raay ña fayil fariqayni ana kan ci ñaari kuréel yi man ak axaqu moo gën a yey bil am ni nekk ci kóolute ci sécurité waaw yow jullit bi nga nekk ci alquran ak sunna di tiit ay njabarkat yu salte yu taxaw fële di la ay buxaabakat ay maaman yoo xam ne mënuñu tus waaw ay nit ñu salte takk biir takk biti waaw seen lépp salte ay poubelle seytaane lañ boo leen gis rek boo leen di xool rek ka annahum ru'usu shayatin lañ lay jox waaw boppi seytaane ñooy l'incarnation de seytaane ci insi yi ci nit yow mi ànd ak sa boroom mi bind al jinn wal ngir ñu jaamu ko yow ba koy jaamu gaa di mooy yàlla di ko bokkaale di la menacer wu ngay tiit <laughs> fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amn kan ci ñaari kuréel yi moo gën a ci nekk ci sécurité in kuntum ta'lamun ndeem xam ngeen dara waaye daa fekk xawuñu tus moo tax ñu nekk ci seen nga xam ne lool da leen a gaaw ko da leen a yomb ba pare euh, euh, euh, lamda yëpp dañ leen di tiital waaw am yii diw mii daa rek de déggoo li wax Abdullah li wax njabar diw ba sa waay ko yii kii def Abdullah ku di mbokkam na ko jógal ma ne ko bay xo xo <laughs> léegi nag gis nga entre temps foofu waajooju lu ko dal bu ko benn feebar paralysie bi dalee wala sax bu ko dalee nga xam ne ñépp xam luy AVC duñ ko jiñ AVC na moom kay <laughs> xamoon nañ ko ay way jógal leen ko balam koo yóbbu dem leen waaye ñaan leen ko njekk moom man na koo bañeeg sax mais ay doomam ay mbokkam daal di jaar ci suuf dem gis waaja waaw ne ko ñu ngi ñaan daal jox ko ay million ak ah lii ko dal xam naa ne yow la waaw moom nag daa desee dalaa desee xam ñu ngi jéggalu ci lim la wax bëgg rek di ñaan rek nga dindi mbir mi <laughs> nag di xontale ko jaay non man kooku moo man lay kii publiquement li wax mu may kii jeex na kooku jeex na c'est fini li xombale ko mel ni mooy rabbu samaawaati wal ard <laughs> mel ni mooy borom asamaan ak suuf moom moo yor dundu nit ak li dal nit ñi ci loxoom la ko yàlla te <laughs> muy xombale ko nag gaa yi di gën a tiit di gën a yokk di gën yokk enchère yi bëgg ngeen joxe lu ëpp daa bëgg lool kese la li ngeen ko jox lu xeeb <laughs> yan ko ne ah mi lii de saa lii de deux millions la woon rek bëggoon rek mu mer non téye leen waaw waxoon naa la bu dee wolof yi dañuy fexe koo xam ne du dégg wolof waaw ay wolofam dara du ci baax <laughs> ñaan naan moom baax na ba déggul wolof nga xam ne te bu du dëkk fu xumboa ah foo xam ne bala nga faa dem di nga escanté sa bopp di nga jël oto wàcc jël lu nekk jël sa reetu mbaam jaar fu nekk nga jaar fa dugg néeg bu lëndëm te ñàng boo xamante ne nii yenn jaan yi romb te du dara lu seytaaneem yi muy àndal ngin gin naa tiital ay bopp jësit ak bopp lu nekk mu teg ko fa ak ay ay waay yow <laughs> yooyu ngir impressionné ak si ko seytaane yi ne ñun nag suñu décor day salte nii lay mel <laughs> boo bëggee ñu lay liggéeyal suñu décor nii lay dem léegi kooku noonu di xoggale ko <laughs> mooy pas-pasu nit lañuy yàq waaw loolu moo tax après bala ñoo pare nañ ñëw ci walla mooy àttee saa as-sihru ki koy def waaw moom yéefir walla du yéefir waaw loolu insha allah dinañ ci ñëw léegi fii liñ doon wax mooy euh, njabar euh, xam nga euh, li yéeme ci mbir mi mooy gis nga njabarkat te loolu dafa am gis nga liñ doon def Seydina Muusaa alayhi salaam aw yat la génne sànni say euh, Firawna na na ko hé yow man ngay jaayum njabar <laughs> defal suñu diggante benn rendez-vous boo xamante ne nii ñun kenn du ko wuute naa Seydina saa xool bés bi gina am solo alayhi salaatu wassalaam muy bu doon tay bésu bi nga xam ne ci la armée yi génne waaw bu doon tay ñu ne leen de l'indépendance de l'Égypte bi nga xam ne ci la armée yi défilé wu askan yëpp génn ndax le grand pharaon mooy moo moom la troupe yi bu ko defee monde bi ñu yëgaale ci ne tey ngeen dee ko fi yëngu <laughs> di jéem biir mbagg ci Égypte gi dañ lay bëq sa ndigg mu tànn bis boobu maw'idukum yawma zina waaw wa an ay an-nasu duha te nag yawmu zina gi du n'importe quelle heure ah, ay def ko après timis ay timis yooyu ba feet bay jeex nga ay sonn war a dem noonu déedéedéedéet ay côté tàkkusaan déedéet mooy bëccëg gi bu génnee jant bi génn nga xam ne foofu la festivité yi fa la nit a saware foofu laay def sama rendez-vous man sëy naa Muusaa Gil waaw léegi mu nekk diggante liñ naan as-sihru wal mu'jiza loolu lañ bëggoon wax mooy ak différence bi am entre as-sihru wal mu'jiza mooy njabar la magie ak li nga xam ne moom la yonent di indi aaya yi yonent yi alayhi salaam al kawni yi ñuy indi di ko def seen différence al imaam al Maazili rahmatullahi mu ne mu ne euh, saaxir bi li ñuy def lenn la ay jëf la ay wax yu muy wax ay jëf yu muy def hatta yatimma li saaxiri ma yurid ba li nga xam ne moom lay mate moom njabarkat bi li mu bëgg day nekk di wax moo tax da nga leen di gis waaw waa ji ma ci gisoon fële ca euh, en face de maison euh, parti socialiste euh, caisse de sécurité sociale ci mur bi foofu foog naa waxoon naa ko fee mooy caaxaankat ba doon wax naan fekk boobu ñun ñu ngi doon jàngi point e kolobaan nga doon wàcc temps yi yooyu yëpp amul woon waaw kolobaan gaar kolobaan ngay wàcc dox li ci des waaw bu point e romb foofu sawaay waa naan waa <laughs> am jabarkat la ba pare xam nga gars yi moom laa doon ne ay psychologue lañ selon fépp fu ñu dem rek ñooñu ni ñu mel loolu la ñuy waxee waaw xam nañ ne ñun ay jullit Sénégal ay jullit la ñoo ñoo bopp ak yooyu bu ñuy ñëw ak tamit gars yi dañu gëm sëriñ ci sëriñ si lañuy ñuy wax naan waaw di tig naan yenn sëriñ ñun gars xam euh, ñoo leen doxoon digal ci li ñuy def ak yooyu toog yor ak kii yom otoom yaa nga gars yi wër ko mu après euh, mu jël ci xobu garab yi. xobu garab yi ko tiim sàkk ci benn xaw ma ñaar def ko ci loxo bi di ko boxom di ko boxom naan naan naan naan attaaya njëgu attaaya rek njëgu attaaya rek waaw di ko boxom di ko boxom di ko boxom di ko boxom yekki ni nii affaire bi nekk suñu bët yi ñun <laughs> ñuy gis mille francs xaw ma cinq <laughs> te ñuy jël mooy kii la yor xobu garab yi la jël nii wan ñu tàllal ko ba ñépp gis ko loolu njabar la tudd mooy lii rek yat euh, mooy yu xayyalu mooy dañuy euh, bëtu nit ñi lañ saxaru ayuna naas ñun samay bët lañ saxarul ak bëtu ñeneen <laughs> waaw léegi li lay won ne waa ji euh, imposteur la mooy bi mu defee lool léegi et pour jënd confiance u gars yi parce que seen xaalis la bëggoon a lekk bu doon bu doon loolu moom man na ko da doon jël lool rek di saa bu bëggee def non mais manu ko ah loolu bët yi kese la ma la la def loolu bi nga xam ne ci la def noonu ak waxam caaxaan yi mu doon wax ak tamit mooy li nga xam ne jabarkat yi ñuy waxee di agencé mooy kaxaana yi ah ko moo kuxaan yi ñoon benn lañ foofu ah nga xamante ne nii di jéem wax yoo xam ne di dal wax di dal waaw di ngeen ah, mooy façon wax yoo xam ne lit day dalandoo mooy bi mu waxee lool ba jënd confiance confiance mbooloo mi mu laaj leen nag ne ku joxe xawma ma deux cent cinquante xaw ma après dina leen jox ku nekk téeméer ak yooyu am gaa yu joxe quoi <laughs> saa yi mu récupéré lool gaa yi toog nañu lu yàgg sawaay waxatul ci lu jëm ci loolu ba mu récupéré xaalisu gaa yi di wax yeneen <laughs> kon finalement dañoo waroon a jàngi ñu daal di dem bàyyi ko fa quoi kii ab caaxaankat la quoi waaw. moo doon wax di menacé waate naa ne eh, yow mi wax ci gannaaw bu ma la buusoo di nga xam ne maa raw jaanu ñàngoor loolu la doon wax waaw waaye kii day caaxaan waay bu doon wax wax nag ngir ñu lay nañ leen dem jàngi bala ñuy tardé mu dégg loolu nag mer ci eh, ma la buusoo di xam ne maa raw jaanu ñàngoor mooy kii day caaxaan eh. kii yii day expliquer après ñu dem <laughs> ñu dem bàyyi ko foofu quoi mooy loolu la euh, c'est mooy ñoom ay wax lañuy ñuy def waaw di wax di wax di wax di kii di waxaale yeneen ba affaire bi ñëw moo tax imaam al ne bu dee ki nga xamante ni rahimahullah njabarkat bi ay wax lay def ay jëf yu muy def di def di kii ba affaire yi nag daal di hmm, la mu bëgg ci njabar gi mu am ko noonu waaw léegi kanta karaama yonent bi alayhi salaatu salaam mais moom soxlawul wax yooyu yëpp <laughs> moom soxlawul loolu lépp borom bi daf koy defal noonu ba pare taxaddi la mooy ku man keneen ku ku dul moom mënu def loolu moo tax eh, gis nga Seydina Muusaa xam nga yi Firawna daa foogoo ne loolu la moo tax mu mu woolu saxara yi waaw wa jumi'a as-saharatu ñu dajale jabarkat ya mais ba ñëwee ñoom sànni seen bant yi gis nga Seydina Muusaa bi mu tiitee ndax dañu andi bi sihrin azim la borom bi wax waaw ñu ñu ñu ñu bëtu nit ñi lañ lañ jabar dëgg la waaye lañ fa indi dafa extraordinaire ba Seydina Muusaa euh, yëg ak tiitaay quand même tuuti borom bi na ko bul tiit innaka antal a'la waaw mais gis nga bi mu sànnee moom yatam lan la def dafa ramasse dafa dafa fuuf dafa wan yeneen yépp ci saa si moo tax ñoom ci saa si seen bant yi la wan na la jaan bi wan na bantu Seydina Musaa bi nekk jaan dëgg-dëgg wan na yeneen moo tax ñoom ci seen bopp lañ xam ne kii moom lañ jabar ñun ñii nga xam ne ñun ñooy ngay jabarkat xam nañ ne kii moom lii mu def bi jabar loolu mooy différence bi ñoom dañoo wax seeni mbir sànni waaw xibaaluhum wa wa ak seen yat yi asiyahum lañ sànni di wax seeni caaxaan Seydina Muusaa dafa sànni mu fuuf yëpp waaw te mooy ku cudut yonent doo ko mën a def taxaddi la waaw ñoom Firawna daa foo wane lool la ñoom def nañ Seydina Muusaa dafa sànni woon yatam ci kanam Firawna Firawna ne tiit ba bare ne ko lii jabar la mais jabarkatam yi ba ñëwee sànni nañ yet mu def waaye est-ce que c'est la moo tax da def fuuf yeneen yi te ñoom mënuñu woon a fuuf bantu Seydina Muusaa te ñoo ëppoon alayhi salaatu wassalaam voilà kon moo tax al al imaam al haafiz ibn Hajar mu ne al imaam al Haramayni ash daal dinay toxal al ijmaa ala anna sihra laa yuzhiru illaa <laughs> du feeña lu dul koo xam ne ab kàccoor la moo tax kàcc njabarkat boo gis bu nekk kàccoor la leen tudde c'est un kaccoor kii kii kii marche mais la kaccoor la la wax loolu kay amul les ci les ci les ci naam naa bi ma c'est un kaccoor c'est un pur kaccoor <laughs> kaccoor la boo xam ne day taxawaalu loolu moom mu neex leen looloo am mu naqari leen looloo am mu ne wa am nal karaamata te lii nga xamante ne mooy li nga xam ne karaama bi nga xam ne moom la waliyu di def bu dee ci euh, euh, yonent muy mu'jiza la tuddiru ala fatiq loolu mënu jóge ci koo xam ne ab kàccoor li ñëpp ci dëppoo waaw waaw léegi nag mu des mu ne imaam al-Hasan Hajar mu ne wa naqala an mu ne al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi daal dinay toxal fii ziyaadaati rawda ci yokk im def ci ar-rawda anil mutawalli jële ci al-mutawalli daalika lii naxwa daalika lu mel nii mu ne wa yanbaghi te yell na an yu'tabara bi xaali man yaqa'u al-xaariq min il faut bu boobaa parce que diis yi yépp lii mooy nit mën naa mbubboo mbubbu diine foo gis mu yor alquran di jaay ne yoo c'est un bu mag bu mag léppam waaw léegi nan la ñuy xàmmewee mais ki def lii njabar la wala karaama la parce bu dee ñun mu'jiza moom weesu na yeneen saa sam newatu mais karaama mooy waliyu yi yi nga xam ne moom la xarqu aada di xar baax yi nga xam ne day jóge ci njabarkat day jóge ci waliyu bi day jóge ci njabarkat bi ah gis nga euh, euh, njabarkat bi mën na taxaw nii ci kaw air mi nga gis comme ni nga xam ne waliyu bi noonu la mën a taxawee ci kaw air bi koy njabarkat bi mën a taxaw ci kaw ndox mi comme ni nga xam ne waliyu bi noonu la mën a taxawee ci kaw ndox mi mais léegi lan laay xamee kan lii nii mais lii nii nii nii nii nii man nan lay mën a xamee lan mooy lan nan laay mën a ràññeewee njabar ak lu dul njabar kene lii karaama la mu ne imaamu Nawawi rahimahullahu taala muy tontu mu ne nag lii yell mooy an yu'tabara ñu bàyyi xel bi xaali man yaqa'u al-xaariq min mooy alxaariqu min ki nga xam ne li xar xar baax gi ci kan la jóge ki mu jóge il faut ñu xool waa jooju mooy kan fa in kaana mutamassikan bi shari'ati mutajanniban lil mubiqaat falladhi yadharu ala yadihi min alxawaariqi karaama wa illaa fa huwa sihr waaw jeex na waaw inna alqur'aana huwa almiizaan ta'rifu maa hawayta ta'rifu minhu maa hawayta minal ashwaq wa sadami aw kama qala saydi haaji malik alayhi ridwaanu malik ci xilaasu zahab gis nga alxuraan mooy balance gis nga jikko yu muy wax te kooku mooy lan mooy yonent bi alay saatu jikko yu yu mat yi gëm yàlla wéeru ci yàlla di jaamu yàlla di di di di di di yëwénal di gënte nit ñi di laay béer nit ñi nekk ci yoonu lislaam sori lépp loo xamante ni ay kabaa'ir la bàkkaar yu mag yi même bu dee wala te du sax yu ndaw yi du ko def en public wala di ci sax di moytu na ko yooyu buñ gisee koo xam ne noonu la mel ba pare sopp alquran waaw nga xam ne nit ki euh, euh, yu xaram yi moo ko gën a sori nit loolu kay lay génne ci moom waaw kay kooku dañuy jàpp ne kii moom karaama la voilà lu ko borom bi terale la waaye budut lii waajoo xamante ni ray julli ak naanum ñeex naanum ñeex sax rey jullee ko gën yomb naanum ñeex ba pare bu koy bàkkoo wala koor gi jot muy lekk bëccëgu ndar kàmm ba pare di ko bàkkoo ba pare di def yoo xamante ni ne na lool dañuy xam ne kii ab njabarkat la buy taxawaalu bu ñu kenn fontoo waaw koo xamante ne di ñàkk kersa di ñàkk teggin nitu yàlla yi rawatina saxaaba yi radiyallahu anhum ak yu mel noonu ba pare di génn ci làmmiñam ak tamit ay mbir yoo xam ne ak saa ne dañuy xam ne kii de toute façon sihr la waaw xis euh, ala daal jàpp ko ci loolu waaw di naan sàngara yi yàlla xaraamal mu koy def ba pare naan sax loolu c'est que ñi nekk ci wàllu sharia loolu yéen lay gaañ mais ñun gaañu ba pare di def nag yu extraordinaire yoo xam ne xar baax la dañuy xam ne lii bu ñu fontoo du dara dul njabar la waaw saytaane yee koy jàppale ak tamit suñu bët yi rek lay njabar waaw waaw <laughs> waaw li annahu mu ne imaamu Nawawi mu ne lu tax yansha'u an ahadi anwa'ihi mu ne bu boobaa xamal ne lépp lu waajooju di def dafa tukkee jóge ci benn ci melo yi nga xam ne mooy sixr ci lay jóge ka i'anati shayatin moom lañ doon sànn mooy njàppalu shaytaan yi muy def loolu waaw mu ngi noonu <laughs> waaw kon lii la ko wallahu taala alam waaw waaw te sihr dafa sew waaw dafa sew lu sew la waaw lu sew a sew a sew la euh, léegi euh, moom nag dafa yàgg ha ah. du léegi la xew euh, du léegi la xew waaye bala ñuy àgg foofu danañ yàgg foofu euh, am na lu ñu bëggoon a wax avant euh, am na lu ñu bëggoon a wax de euh, am na lu imaamu Nawawi doon wax ñu bëggoon koo wax sànq rek tuddoon naa ko que ne après nañ ci ñëw léegi nag. Hmm, moo doon lan ah <laughs> moo doon lan waaw waaw mooy léegi est njabarkat bi ak tem njabarkat bi waaw loolu laa bëggoon a ak tamit est-ce que nit jàng sihr est loolu dagal na mooy la science de la magie nit ki ñëw di ko jàng est-ce que loolu dagan na di jàngu loolu est-ce naa nekk waaw est loolu mën naa nekk waaw mu imaamu Nawawi mu ne <laughs> mu ne fa amalu sihri xaram jëf li nga xam ne moom mooy ak jabar moom loolu dafa xaram wa huwa min al kaba'ir bil daa bokk ci bàkkaar yu mag yi ci loo xam ne ijmaa'u boroom xam-xam yi consensus de tous les boroom xam-xam rahmatullah alayhi mu ne waqad sabaqa fi kitaabil imaani anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne te romboon na ci téereb al imaan imaam muslim bii muy saraas ci minal minhaj kër yonent bi saa saam da koo boole ci bàkkaar yi nga xam ne ñooy yu mag yi yu pataay yi nga xam ne dañuy naq boroom ci safara waaw ay muhlikaat yi alakaati te xadis boobu képp la indi ci suñu bunt bii ñu nekk moom Imaamu Nawawi mais xadis la boo xam ne jotoon nañ koo gis voilà moo tax daanaka euh, fii mooy euh, xadis bi muy indi dañ koo gisoon ba pare dinañ buñ ci ñëwee dinañ ko moom kese la fi indi mais am na aay bu mu boo xam ne boobu it euh, dinañ ci taxaw tuuti insha allah kon mooy këne jëf li nga xam ne mooy njabar dafa xaram ndax yeneen saa saa te ci kabaa'ir yi la mooy ci bàkkaar yu mag yi ndax boobu da ne woon yonent bi alayhi salaam da ne woon ijtanibu sab'a al-mubiqaat qaalu ya rasuulallah wa maa hunna qaala ash-shirku billah ash-shirku billah wa as-sihr yonent bi alayhi salaam da ne ijtanibu mooy tëdd ko leen as-sab'a al-mubiqaat juróom-ñaar yi nga xam ne dañuy alakaati mu ne mooy tëdd ko leen juróom-ñaar yi nga xam ne dañuy alakaati ñu ne ko ah yow ndawal yàlla li sallallahu ñoo yam mu ne ash-shirku billah yàlla wa as-sihr li nga xam ne mooy ak njabar léegi boobu lay wax mooy mu boole ko deuxième position ci yi nga xam ne dañuy alak jaam bi al mu al mubiqaat mooy al muhlikaat léegi nag mu ne <laughs> mu ne nag euh, wa ma mu ne wa muxtasaru daalika annahu qad yakunu kufran qad yakunu kufran mu ne nag euh, que ne nañu tënk li waxoon ci bi muy sharah hadith boobu que mooy. non seulement bàkkaar bu mag la mais man na la génne non seulement doo yem ci bàkkaar mag mais mu nekk ak kéeféer ca ko koy def waqat laa yakunu kufran waaye man na bañ a nekk nit ki àggul nag frontière bu boo xam ne day jéggi nekk iman nekk ci kéeféer mooy en fait sexlu passerelle la njabar passerelle la boo xamante ne nii nit ki bu ci newee fa mu ko jëmee bu ko toppee jusqu'à là jusqu'au bout ak da koy génne ci l'islam yéeféer lay doon sauf que mën naa nekk ci passerelle bi mais jéggeegul ndoxum lislaam ba léegi mu ngi ci mais def na mu ngi ci danger bu mag loolu lay wax nii naan que moom qad yakunu kufran mën na nekk kéefër wa qad laa yakunu kufran mën naa bañ a nekk kéefër bal ma'siyatuhu kabira bu boobaa nag ki kooku nga xam ne àggul fi nga xam ne la koy génnee ci biine mooy mooy yàllaam gi nekk mooy kabira la bu rëy la fa in kaana fiihi qawlun bu dee nekk na ci wax aw fi'lun wala jëf yaqtadi kufru fa loolu kufru la bu dee wax la joo xam ne day wane ne day yóbbu nit ki kéefër comme que nit ki moom mooy def ne jinne bi mooy def yàlla defut waaw que yi ki koy dogal du jinne yi la kooku yéefër la voilà kooku kufru day nekk yéefër moom wa illaa sinon falaa kooku mënuñ ne yéefër la rek parce que daa defum jabar kese mu ne wa ammaa léegi pare na kon ci acte bi mooy lu xaram la kabira la léegi nag est dina nekk yéefér wala déet selon mooy njabarkat bi ca wax ya muy jëf ak la muy jëf est ce que an bokk na ci nga am ku ko def da génne ci diine wala déet léegi nag mu ne wa ammaa ta'allumuhu wa ta'limuhu fa xaram mu ne kanta di ko jàng ak di ko jàngale dafa xaram <laughs> fa in tadammana ma yaqtadi al-kufru kufrun mu ne te jàngale boobu ak jàngal jàng bi jàngale bi bu dee dangay ngay jàng loo xamante ni yow da yóbbu ci kéefër loo xam ne kéefër la nga jàng ko gëmi ko noonu wala di ko jàngale loolu ak kéefër la loolu wa illaa bu dul loolu fa alaa du nekk kéefër wa illaa lam yakun mu ne bu dee nag njabar ga muy jàng wala ga muy jàngale bañ ko xoolee bàkkaar bu mag la waaye nag am muy ci foo xam ne dañuy man a àtte ci nit ki ne ki yéeféer la bu boobaa uzr imam bi wala juge bi mooy xool lu approprié ci daan yi mu daal di koy teg ne kii nañ ko teg lii comme punition voilà mu ne wastu kiiba minhu ba pare dañ koy wax ne ko tuubal ci li nga def wala yuqtalu indana te ko rey ci ñun shafi'i yeeg ñu ànd ak ñoom fa in taaba bu dee ne rahmatullah alayhi bu dee tuub na qabila tawbatu dinañ nangu ak tuubam mu ne waaye wa qaala malikun kantaame imam malik imamu daaril hijri ci rahmatullah alam dane as-saahiru kaafirun yuqtalu bis-sihri wala yustataab wala tuqbalu tawbatu bal qatlu mu ne imam malik dane non magicien bi njabarkat bi kook yéefir la dañ koy rey parce que lan njabar gi mu def kenn du ko tuubloo te bu ne woon ba wañ koy waaja rey ñu ne tuub na wala ñu jàpp ko mu leer day defum njabar mu ne tuub na kenn du nangu tuubam googu dañuy dogu ci rey ko lañ koy def ci réewum jul dañ koy rey waaw waaw mu ne wal masalatu masala bii nag boo ko seen mabniyatun dafa euh, euh, euh, tabaxu tegu ala alxilaaf ci wute bi am fii qabuli tawbati zindiq mooy ki nga xam ne am naafiq bu mag la buy mbubboo woon diine te lépp lu nekk ci diine moo ko yàq kooku ñu xam ne biiram bii la ñu jàpp est ce que kook bu nee tuub ne dañ koy dañ koy nangu wala déet wala dañ koy rey mu ne foofu masala boobu mooy bii rek li am na saaxir ndax euh, euh, kii parce que imam Maalik daa jàpp ne zindiq moom dañ koy rey ay tuub nag yooyu yëpp kenn du ko nangu yooyu yëpp ay caaxaan la yu muy lëgëy voilà yooyu ay caaxaan la yoo xam ne moom lay lëgëy waaw mu ne qaala al qaadi mu ne euh, kama zakarna comme ni nga xam noonu lañ ko tudde mu ne mu ne loolu la quoi mooy Imaam Maalik daa jàpp ne ko dañ koy rek li anna saaxira indahu kaafirun kama zakarna mu ne parce que parce que ki nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, magicien bi kooku kooku ab fii yéefir la waaw waaw comme niñ ko tuddee moom daa ne yéefir ah mu ne wa indana ci ñun nag laysa bi kaafir mooy magicien bi du ñu tëb rek ndim ci def nam jabar ñu ne kooku yéefér la ci saa si déedéet bu dee daa tuub dañuy nangu ak tuubam waaw naka noonu naafiq bi ak zindiq bi waaw mu ne al-qaadi Iyaad mu ne al-imaam al-qaadi Iyaad nee na rahimahullah al-Maaliki wa bi qawli Maalik qaala Ahmad mu wax waxu imaam suñu imaam bii nag imaam Maalik du moom kese ci wéete ah imaamu Ahmad ibn Muhammad loolu la wax. waaw loolu la wax ne mu ne euh, euh, euh, mu ne wa huwa marwiyun an jamaatin min as-sahaaba wa taabi'iin mu ne te loolu soloo nañ ko jële ko ci mbooloo ci ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi ak seen taalibe yi radiyallahu ta'ala anil jamii mu ne qaala ashaabuna mu ne ñi nga xamante ne nii ñooy suñu mbokk yi bi Shafi'i yi rahmatullahi alayhim nee nañ fa ida qutila as-sahiru bi sihrihi insa non fa ida qatala as-sahiru bi sihrihi insanan wa i'tarafa annahu mata bi sihrihi wa annahu <laughs> yaqtulu ghaliban li lazimahu al-qisas mu ne léegi beneen masala ji mais bu dee ne <laughs> mooy njabarkat bi mooy njabarkat bi daa rey nit ci njabaram bi xam nga ñun ñun ñun réew wolof da ngay gis ñoo xam ne dañuy taxaw di bàkku ne ñoo rey diw ay njaberkat waaw naan ah, <laughs> naan dañ maa xamul rek <laughs> gaa yi fi newoon doon ma jéem kii ñoom ñëpp kenn déggatu leen waaw ba ma duggee ñoom fi ma dugg ñoom ñoom ñëpp lañu robit kenn par kenn waaw semaine boobu ñoom ñëpp lañ dëjël ils étaient cinq ñoom ñëpp lañu ay keroog ñoom ñëpp a dee waaw mu taxaw di ko bàkkoo ba pare di ko publicité ngir gaa yi dañ koo xam jàpp na ii gaa yi di ko moytu léegi loolu lay wax ne bu dee daa am njabarkat boo xam ne dafa rey nit ci njabaram li waaw léegi loolu luñ koy def mu ne bu boobaa dañuy xool buñ gisee ne la mu def bari na ñoo xam ne nee na moo leen rey te yu yor doon def lazimawul qisaas bu dee réewum jullit la dañ koy rey dañ koy rey moom njabarkat bi waaw waaw wa in waaye bu dee maata bihi bu dee waa ji maa ko rey waaw waaye nag des fois sauf que ci sama jabar gi la faatoo waaye des fois mu rey des fois du rey mu ne bu boobaa amul qisaas waaye dañ koy laaj mu joxe diya waaw indemnisation yi joxe ki nga xamante ne moo rey nit ak kafaara gi lépp lay def waaye diya bi ci alalu boppam lay jële ay mbokkam ak géñoom kenn du ko ci jàppale alhamdulillah waaw ndax li anna al aqila la taxmalu ma sabata bi i'tiraf al jani ndax parce que loolu règle la mooy ñi nga xamante ne dañ naan bu nit rayee nit te tey war a joxe indemnisation loo xam ne du rey bu mu tey e, léegi ay mbokkam yi mbokkal baay geñoo yooyu ñoom ñoo koy ak côté boobu ñoom ñoo koy ñooy dajaloo ngir joxe xaalis bi mais bu dee waa ñi moo reconnaître loo xamante ne nii moo ko tey boobaa ñoom dañ leen ciy génne bu ko defee daan bi gën a tar dissuasif ci moom waaw waaw waaw mu ne qaala asxaabuna mu ne suñu mbokk yi nee nañ wala yutasawwaru al-qatlu bis-sihr bil-bayyina mu ne waaye mënuñoo imaginer moo yow jibarkat bi parce que bu la nee maa diw xam nga loolu ban preuve nga mën mu ne loolu mënoo am preuve wala yutasawwaru ah alqatlu bi sihr bil bayna wa innama yutasawwaru bi i'tiraaf as-saahir waaye li nga xamante ne nii moom daal lañ ko mën a kii mooy bi i'tiraaf yi kii reconnaissance bu muy reconnaître ak saahiru ki nga xamante ne nii mooy njabarkat bi voilà voilà mooy mooy bu ko reconnaître rek mais même mu nee moo rey loolu jeex na mais quant di ko laaj preuve ban preuve la la mën a jox li muy wax yëpp ay kàcc mais comme que mooy preuve yi lay indil mais comme que ku taxaw liñ naan l'arbre est la meilleure des preuves et la mère des preuves ummul barahin <laughs> nday preuve yi mooy nit taxaw ne man maa def voilà nit taxaw ne man nii maay ki nga xam ne maa def <laughs> waaw l'arbre est la reine et la mère des preuves bu nee maa def loolu lañ koy jàpp mais pas naan ko indil preuve parce que preuve bu taxawee daal di di jaay ne voilà man nii la waaw man maa ko rey maa ko rey man mu ne waaw waaw rey <laughs> loolu euh, euh, euh, dañ koy fàtt kon nag ci kaw nii walilah alhamdu wal minna jeexal nañ moom bëstal mi léegi nag mu des non mooy mooy mooy kii bi mooy liñ doon wax ci sixr mu des baabu imaamu Nawawi dane baabu taxlidi at taxlid fi tahrimi sihri kon buntu bii di wax taraayu ci li nga xam ne xaraamal gi ñu xaraamal njabar léegi nag fii mu indi fi li nga xamante ne mooy eh, benn laaya boo xam ne bu amaam solo la moom la ñuy gis